gi nga xamante ne nii ñu ngi woon ci ñaareelu laaya bi euh, nag ñu war a continuer daal di tam continuer fi nga xam ne moom la ñu yemoon ci ñetteelu laaya bi lañu ruun a jël tey fi suñu boroom di waxe baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim di wax yéeféer yi miiri li nga xam ne moom lañ doon yéemu nee na ñee ci alquran këne lii moom mbir la moo xamante ne nii mu yéeme la de mu ne a ida mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id lan moo taxoon mu yéeme mooy alquran ci boppam li muy nettali ci biir dañ koo gëmul gëmuñ ne lii nii am na moo tax nag yooyu nag nga xam ne moom lañ ne yaa yéey la ñu yéemoo noonale nga xam ne du yéemu ngir comme ni ñu ko leerale woon waaye mooy ngir weddi la mu ne ñoo tax ñu ngi naan a ida mitna ndax ñun bu ñu faatoo wa kunna turaban ba ñu denc ñu ba ñu mujj nekk ay suuf suñu yàpp yéeg suñu yax yépp mujj nekk suuf suuf daal di koy lekk ak sax yi waaye est ce que ñun bu loolu xewee daalika xam ngeen ne loolu noon raj'un ba'id naan dañ ñuy dekkilaat di ñu dekkilaat di ñu dundalaat beneen dund xam ngeen ne loolu delloola ci dund goo xamante ne nii ba'idun mbir la moo xamante ne nii mu sori la de mooy ne waaye yow ndax waaye nañ ko waxe wax ju xaw a taaru rek mooy waaye xam ngeen ne loolu noonu amul der loolu loolu sori la waaye suñu boroom nag ne leen qad alimna ma tanqusul ardu minhum mu ne qad dëgg-dëgg alimna ñun borom bi xam nañu maa la nga xam ne tanqusul ardu minhum bu ñu faatoo ba ñu suul leen la nga xam ne moom la yax yi ak suuf si di lekk ci seen yaram yeeg seen yàpp yeeg seen li nga xam ne mooy seen yax yi la ciy wàññeeku lañ ciy lekk ak la ciy des ci yax yi comme yaxu yamar kii ci yeeg yoo yëlee la ciy wàññeeku ñoom ñépp suuf si di ko wàññi ci ñoom xam nañ ko wa indana te nekk na fi ñun borom bi tabaraka wa taala kitaabun hafiz mooy xam-xamu loolu lépp téere boo xamante ni ci la ñu peeg lépp ak nit ñi nu amul kenn koo xamante ne nii borom bi boo ba ni nga xamante ne nii na ngay ko ci borom bi daal dinay saytu loola le te daal dina koy peeg waxatuma la ko yow yéefér yi xamal leen loola le bal mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam li am ba des mooy kaddabu ñoom ñii de dañoo weddi bil xaq ci alquraan ji lamma jaahum bam leen dikkalee waaw moom la ñu weddi ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom waxoon na ko ci saari ci kaw dinañu ko gis ne gis nga yéeféer yi lu yow la ñu weddi de ndax xam nañ ne yow yaayal amiin ñoom yaay ci wóor te ñoo la ko tudde woon waaye bi inna waaye yéeféer yi bi aayatillaahi yajhadun ñoom daal laay yàlla yi ke yàlla moo moo yónni ndaw loolu nag moom moom mooy nekk loo xam ne moom lañuy ñuy jalgati ak laayaan yi kon nag mu ne kon bal li am ba des mooy kazzabu ñoom de dañoo weddi bil xaq ci alquraan ji lam ma jaahum di dëgg ji nga xam ne dëgg la te tamit koo xam ne dëgg la moo ko indi muy yonent bi salawaatullahi wa salaamu alayhi lamma jaa'ahum bam leen dikkalee fa hum ñoom nag fii amrin ñu nekk ci mbir moo xamante ne nii mari jin ju njaxas la joo xam ne dafa mooy ne mbir la moo xamante ne dafa dafa wëlbatiku seen kaw dara leerul ci seeni wax ñu nekk ñoo xam ne dañoo jaxasoo ci li ñuy wax ndax waxoon nañ la ci saar yi ñu gisoon fan yële ñoom lu ñu doon wax léeg-léeg ñu ne kii sha'ir la mooy li muy wax sha'ir la waa nekkul lu dul taaxuraan ñenn ñi ne déedéet loolu moom moom moom moom kaahin la mooy gisaanekat la ñeneen ñi ne moom déedéet moom li mu doon mooy saaxir la mooy magicien la mooy njabarkat la ñeneen ñi ne bàyyi leen wax jooju ngeen di wax majnun la mooy moom dof la loolu nag la suñu boroom ne mooy dëgg gii dikkal leen di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak alquran jim ci indi ñoom dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk ci jaxas coo xam ne ci loo xam ne dara leerul mooy laps boo xamante ne nii mooy mbir moo xam ne tey ñu wax lii suba ñu wax leneen seen solution amuñu sax taxawaay bu leer ndax tey bu waxee lii suba ñu soppi ko waxaat leneen kon nag mu ne loolu la defa hum ñoom ñu ngi nekk fii amrin ci seen mbir moom ci alquran di ko weddi amrin mari amu ne afalam yanzuru ila mu ne nag kaay ma jox leen ay misaal yoo xam ne amaana képp koo xam ne nar naa bu wedd nar gindeeku ci ñoom amaana loolu la daal di koy gindee mu ne afalam yanzuru ndax ñoom duñu xool ila samaa yi ci fi nga xamante ne mooy asamaan si nga xamante ne maa ko tabax fawqakum fawqahum mu tiim leen kayfa banaynaaha ana naka lañ ko tabaxee ñun borom bi tabaaraka wa taala wa alqay wa banaynaaha wa zayyannaaha ñu daal di koy taaral wa maa laha min furuuj te kat al asamaan si ni muy yéeme tabax bi waroon na leen a waroon na leen a waaye taar yi nga xam ne noonu la def jël biddiw yi def ko mu nekk ziinatan laha def ko mu nekk taaru li nga xamante ne mooy asamaan si wa ma laha min furuj te kat amul benn fëq-fëq wala benn gàllu góose goo xam ne gis nañu ko comme ni mu waxoon ci saar bi nga xamante ne nii ci la leen doon wax naan leen far basara hal tara min futur na sànni li nga xam ne mooy aw bëtam xool asamaan si ndax dina fa gis fëq-fëq wala ak gàllu góose loo xamante ne nii mooy ca tabax ba loo xam ne a am difu loolu duñu ko gis kon nag loolu lay wax nii ne moom moom waa wa ma min furuj ne loolu mooy kon ci asamaan commencé nañ ci xool muy kaawteef yi nga xamante ne nii laaya miracle yi nga xamante ne moom la boroom bi def ci kaw nu bi ci kaw suuf ak ni mu tabaxe asamaan si daal di koy rafetal mu ne wal arda waaye tamit nañu xool xool goo xam ne amaana mu yee leen wal arda te suuf si nga xam ne ci la ñuy dox di ci dëkk madat na ñun boroom bi ñooy ñi nga xam ne ñoo ko tàllal wa alqaynaa fiihaa rawaasiya ñu daal ciy sànni daal ciy samp li nga xamante nii rawaasiya ay pont la ñu nekk ci kaw suuf si wa ambatna fiha suuf si ma daal di ciy saxale daal di ciy génnee min kulli zawjin bahij xeetu gàncax gune ma daal di ko ciy génnee ngoo xamante ne bahijin yu taa taaru la moo tax gis nga boo gisee suuf si foo dem rek da ngay naan xanaa fii moo gën a rafet ci façon ay ay ay ay ay ay ay ay ay euh, gàncax ak li nga xamante ni moom la borom bi daal di saxal ci kaw suuf si mu nekk loo xam ne lu taaru la te nag gox bu nekk léeg-léeg gox yu bari niroo wala wuñ ci da ngay dem fee gis ca mongoleeg fa dëkk yu sedd ya ñoom am nañ ñi nga xamante ni nii yooyu yooyu la am nga dem côté Sine Saalum yooyu la ca dex ya mangrove beeg seen yooyu nga dem fële ci siin sa boo demee ci ci ci àllu Casamance bi nga gis ni nga xam ne noonu la garab yi mel dal di mel ni benn gol nga dem feneen boo demee ci Bawol bu dee woo du weer daa nekk jamonoy nawet nga gis ni muy verte mbir yi rafet foo dem nga dem Maroc foo dem rek ak ak Europe foo dem nga gis yoo xamante ne ni mu rafetee te wuute suñu borom ne loolu maa ko def de mu ne tabsiratan lool nag defuma ko rek ngir ñu ciy bànneexu noonu rek toog nag ku nekk di bànneexu ci yooyu rek fàtte ma man boroom bi mu ne déedéet tabsiratan dafa nekk loo xam ne dama koo def ngir ñu ubbi ci seen bëti xol yi ginnaaw bi nga xam ne mooy la ñuy njëkk a ubbi ubbi waale seen bëtu xeex yi nga xam ne moo nekk ci seen bopp yi bu ko defee ñu daal ci man yeewoo ba xam ne kat lii fi ne ci kaw suuf bindu asamaan ak suuf daa am ku ko fi def muy man boroom bi tabaaraka wa ta'ala zikra mu nekk tamit loo xamante ne nii ak fàttali la mooy aayatul kaw yi yi borom bi def ci kaw suuf si ak kaw asamaan ak univers bi daa nekk loo xam ne wa zikra lu war a fàttali ki nga xam ne moo ko fi jëf nit ki buy xool dafa war a gis ki nga xamante ne nii mooy ki ko fi def la war a xool moo tax yooyu ñooy li extraordinaire mooy borom bi tabaaraka wa taala waaye feebaru miin moo ñu dal mooy mbir mi dañ koo miina miina miina miina miin ba sax dootuñ ci di la gu rëya rëya rëya rëy gu doy waar kon nag suñu boroom nee na yooyu woon ak wa zikra daa nekk loo xam ne fàttali la dee loo fi gis rek garab yi boo leen gisee gàncax yi asamaan yi nuages yeeg li nga xam ne niir yeeg suuf si ngay dox daf lay war di fàttali saa su ne boroom bi nga xamante ne moo ko fi def te moo ko fi taxawal loo ko fàttale ko nag nan lay demee mooy ma dolli di ko sant di ko jaamu te du ma ko fës yéenee mooy fekk maa ngi koy ma doomu aadama laa man maa taq maa tilim maa tuuti mu ne kon wa zikra mu ne kon fàttali la li kulli abdin munib waaye ñeel kan ngir bépp jaam boo xamante ne nii munibin buy dellu ci borom bi la tabaaraka wa taala ñoom rek kay gise loolu gis ci di ci dellu seen borom yal nañu ci boroom bi tabaaraka wa taala daal di boole mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii ci li nga xam ne xéewal yi ma def ci kaw suuf wa nazzalna minas samaa'i ma'a neena wa sama samaa'i ci niir yi nga xam ne ñoo leen tiim muy nuages yi maa an ndox moo xamante ne nii ci niir yi lay jógee mubaarakan mu nekk ndox moo xam ne nag mu ñu barkeel boo xamante ne nii suñu borom day yokk barke bi ci ne ndax ndox la woon bu génnee wàcc tool yi daal di ciy naatee nit ñi man ciy dundee gàncax yi di ci dundee li nga xam ne bàyyi ma yéeg li nga xam ne mooy animaux yi ak li nga xam ne njaay àll yi waaye it ngeen ci laabloo ngir man di ma jaamu borom bi tabaaraka wa taala mu ne ci ndox moomu nag ma wàccee ci ci ci li nga xam ne mooy niir yi fa am ambat bi bihi ma daal di ciy saxal jannaatin ay tool yu rafet yoo xamante ni nii ñooy génn ci kaw suuf si comme ni ñu ko waxe woon léegi wa habbal hasiidi waaye di ci génne li nga xamante ne pepp pepp bi nga xam ne moom ngeen di góob ci dugub basi sorgho ak yi nga xamante ne belebeek yi nga xam ne yooyu yépp suñu boroom nee na maa ko génne te ndox moomu la génne wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamun ala al